walaqad walaqad fatanna sulaymaana wa alqaynaa ala kursiyihi jasadan thumma naab kon suñu boroom di wax bi nga ne mooy fanweer ak ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg fatannaa daldi woon nañu nattu sulaymaana seydinaa sulaymaan mi nga xam ne moom lay nettali ni ay mbiram fii alayhi salaatu wassalaam wa alqaynaa ñu daldi sànni ala kursiyihi ca kaw li nga xamante ne mooy tróonam ba fam doon toog jasadan ab ab ab yaram boo xamante ne nii mooy dundu nekku ca summa ginnaaw ga anaaba mu dellu ci boroomam tabaaraka daldi jéggalu wom xaala mu ne rabbi e yow suñu boroom igfir lii yal nag ma jéggal wahab lii danga ma may ma mulkan nguur goo xam ne laa yambaxi yellut li ahadin ci kenn min ba'di sama ginnaaw man innaka anta naka dëgg-dëgg yow anta yow del wahaabu yaay maye waa koon bi ci lu dul dara waaw mooy ci loo xamante ne daraay nit ki wala daraay mbindeef bi daa waral nga war koo may dee suñu boroom ne fa saxarnaa lahu rih nee na ma daal di koy tàggatal moom yooyu moom seydinaa da euh, Sulaymaan moomale ar riixa li nga xamante ne nii mooy ngelaw li <clears throat> moom laa ko tàggatal de nga xamante ne nii mooy moom lu mu ci neex kese la ngelaw yi def fu mu bëgg dem day yéeg ci ngelaw li rek day ngelaw toog ngelaw li yóbbu ko fu mu bëgg a dem waaye ku mu bëgg a yónni fenn it ngelaw li bon na ne ngelaw li yóbbul ma kii diw yóbbul ma ko feneen ci goxi suuf yi fu ko neex kon suñu boroom tàggatal ko lahu ñeel ko ar riha li nga xam ne mooy ngelaw yi tajri muy daw bi amrihi ci ndigalam moom seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ruxaa mooy ne moom lay topp ci ndigalam de galaw li bu ko nee jaaral ne la yóbbul ma kii amul droit amul sañ-sañu daal di nekk koo xamante ne nii day lànk ci loolu le wala ruxaa mu nekk loo xam ne ngelaw lu teey la goo xamante ne nii gu seet gu gu gu gu yem la mooy du nekk loo xam ne luy rëngi-rëngee de walaa day nekk loo xam ne lu woyof comme ni mu ko bëgge rek noonu lay deme de kon nag loolu la suñu boroom moo ko tàggatal nga xam ne lépp ci ndigalam lay daw haythu asaaba fépp foo xam ne moom la jublu rek te loolu la namm moom Seydina Sulaymaan alayhi wassalaam ni bëgg ci ngelaw li loolu moo ciy am fii mu ne bu moom bu bëggoon waaye mu ngelawu sedd bi ñëw day wax day wax léegi ngelaw lu ñëw sedd mu bëgg ngelawu musoo bi bi nga xam ne mooy indi taw bi mu wax léegi ngelaw loolu ñëw mu bëgg léegi mbóoye bu ko neexee danaan mbóoyal léegi taw bi mbóoye te amul droit ngelaw li amul droit amul sañ-sañ kattanu man-manu wuteeg moom lim nam ndax borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne loolu xam nga loolu borom bee koy def mbiru borom bi la mais moo ko jël daggal ko ko jox ko ko ko maa la may loolu comme ni nga xam ne noonu mu ko may nag ba léegi da koy may ay jaamam yoo xam ne da leen di may yenn yi mooy loolu tekkiwul mu ko a jaam bu yàlla la mu taxaw moom mooy def lu ko neex saa mu neex yàlla non wa ma tashaa'una du leen soob illaa an yasha allah lu dul mu soob borom bi tabaaraka wa taala mooy borom bi nga xam ne mooy defaakoon bi fa'aalun aji defaakoon limaa yurid li ko soob kese lay def kooku moo jël moom borom boobu tabaaraka wa taala moo jël may yu mel nii may ko Seydina Sulaymaan te niñ ko ko mayee noonu la ko mayee ci xeetu yonent bi alayhi salaam ñoo xam ne am na ñoo xam ne da leen ay mbir yu mel noonu léegi nag nit ku xamul boo déggee ñu euh, ak borom koo xam ne nitu yàlla piir jaamukatu yàlla piir boroom xam-xam piir wax yu mel noonu masoo ko yow xoolal ci biti rek lii ay waxam ay jëfam manoo ko jam ci wàllu sharia moo la ci gën a tegu moo la ci gën a nekk njàngaleem yonent bi alayhi salaam moo la gën a niru yonent bi alayhi salaam ci biir ak ci biti ku mel noonu bu waxee yu mel noonu nga dégg yenn gaa taxaw fee parti que jàng nañ quelques téere fiqh ak quelques téere tafsir ne noonoo lool lool amul borom bi mooy ki nga xam ne mooy def moom kese mooy def keneen manu la def yooyu ay wax yi fuu wax yoo xam ne wax yu dof dañ naan la yow yaa xamul boo xamul da ngay laaj Seydina Sulaymaan a njiitu borom bi nee na man maa ko jox lan maa ko tàggatal ar-riha ngelaw yi amri muy daw bi amrihi ci ndigalam ak bëgg-bëggam moom voilà léegi ruxaan mu sell daal di yem topp ko moom haythu yasha fu haythu asab fu mu bëgg ak nu mu ko nam ne noonu lay amee borom bi ko may noonu voilà loolu nag bonoy bi bu ko kenn tënk ci dara comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon keroog ne ne woon kaw kaw bi la qad xajjarta dëgg dëgg daal di ngay tënk waasi'an loo xam ne yaatu la de mu ne loolu kon suñu borom ne kon maa ko tàggatal ngelaw yi muy daw ci ndigalam nu mu ko neexe di ko topp mu nekk loo xam ne lu woyof lu mu ko neexe noonu lay amee haytu asaaba fépp foo xam ne rek noonu la ko soppe noonu la ko bëggee noonu lay demee de mu ne wa shayaatiina bokk na tamit ci li nga xam ne moom laa ko tàggataloon ci nguuram gu rëy googale moom seydinaa suleymaan mi alayhi salaatu wassalaam muy jinne yi shaytaane yi nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñoo gën a féttërlu ci shayaatiin yi muy shaytaane yi jinne yi nga xam ne ñooy ñu féttërlu ku yi kulla bannaa'in ma def ci ñoom ne képp ko ñoom ñoo xam ne ay tabaxkat lañu ay tabaxkatu njindi ay tabaxkatu ay ay ay ay étage ay dëkkuwaay wa xawaas waaye ci saytaane yi ñoo xam ne man maa leen tàggatal ci Seydina Sulaymaan ci ay waawama ci déetam lañuy ñuy doxe bu bëggoon léegi defar fii benn ville bu bees boo xam ne dëkk bu bees boo xam ne lépp ay takalay doon day wax léegi saytaane yi ñooy tëb du ñu mën a bañ mbokki iblis yi ñooy tëb di ko def te mënuñ ci tus dañ koy def waxaw waasin waaye di dugg ci biir géej gi di sóobu ci géej gi di génne trésor ya fa ne saa bu ci bëggee dara naan leen aywa dem leen ci biir géej gi ngeen génneel ma trésor sàngam gaa yi dem ta duñ ñemee bañ amuñ possibilité bañ wa aaxar yi na mu am ñeneen ñoo xam ne ci ñoom ñoo xam ne nag ci e, gaa yooyu muy saytaane yooyu nag naa ñoom dañ leen a jéng mooy ñi ci gën a féttarlu ñoom lan lañ leen def muqarraniina dañ leen a boole comme gis nga prisonniers bu ñu leen yeewee daal leen boole noonu daal di leen mënute noonu lañu leen def dañu daal di leen takk bañ yeew yeew leen bañ ne ngondu fil asfaad yi <clears throat> ci buum yëlee ak yi nga xamante ne nii mooy lañ leen di yeew yeew seen loxo yeeg seen tànk yi ñu ne ngond ba ñu man ñoom duñu man ci jamono jamonoy Seydina Sulaymaan nii alayhi salaatu wassalaam def fa ak tojaange ak ni ñuy def di yàqal nit ñi borom bi daf leen a yeew ñi ko gën a féttéerlu ci saytaane yi ñenn ñi nga xam ne féttéerlu nañu waaye amuñ ci dara ya dooñu moom mu leen di liggéey loo ay wa doxi leen lii daar leen tabaxal ma lii dem leen ci ji gi defi lii léegi nag suñu borom ne xoolal haada tegal ko ci moom Seydina Sulaymaan ne ko haada lii ato ah, una mooy suñu may gi ñu la defal de fam nun yow gis nga Seydina Sulaymaan mii mu ne ko fam nun mayel fam nun mooy baaxeel ci mbir yi mooy ko mooy ne ku loola ci neex ngay def <coughs> voilà mooy borom bi daf koo jox li nga xamante ne ni <coughs> mooy carte blanche ko ci jox de ne ko nag fam nun ne ko kon mooy mooy mooy mayel voilà mooy ci mbir yi nii ma la jox mu ne ko fam nun aw amsik wala nga téye mooy joxal ku la neex ci lii ma la jox mooy ku la neex ngay transport ci ngelaw yi waaye ku la neex ngay mu bëgg dara ab trésor bëgg loo xam ne ci géej bëgg fa jën yu baax bu doon ni fayeen bi bu danaan ko danaan jinne yi dem leen ngeen indil ma jën yi dina baax ñu indil ko sa waay kon fam nun mayeel joxeel aw am amsik wala nga téye bu la neexee nga téye mbir yi yii ma la jox yépp bu ci defal kenn dara benn mi def bi xayri xisaab te loolu lépp man borom bi du ma la ci saytu dara carte blanche laa la jox mooy ne loo ci def noonu la bu la neexee nga joxe bu la neexee nga téye te doo ñëw ëllëg manaan la lan moo tax waa la a defoon kaay ma xisaab la xoolal lii gis nga jagle gi mooy <laughs> yeneen tibaale saab saab wax nañu ci xeeram ñoo am noonu lañ mel ñoo xam dañuy ñëw borom bi tabaaraka wa taala daal di leen wan seeni mbir te kook ñoo du ñu yonent waaw kii yonent loo borom parce que lu tax borom bi defal ko lii mooy ne kii borom bi mooy manul moom ilaahi la mooy koñu borom bi la tabaaraka wa taala yonent la alayhi salaatu wa salaam du def du yëngu du def dara lul borom de koy def loo loolu moo tax borom bi ne ko jëlal ba pare defal ko jagle nag boo xamante ne comme que moom moo ko ñaanoon mu defal ko loolu lépp ne ko nag mayel wala nga téye di xëy xisaab ci loo xam ne man. dara laa la tuddu saytu defal lu la neex mu ngi noonu moo tax ñooñu nii mooy itlaq mooy borom bi da leen a jooyal affaire yi mooy tënku leen ci dara tënku ko ci lenn loolu nag wax naa la bul jàpp ne voilà kon diw lañ ko mayoon mooy borom bi li muy defal xeeti yonent yi alayhi salaam ñoom ci seen bopp ci seen biir xeet da koy defal ñu bari dinañ gis Seydina Asis radiyallahu anhu nga xam ne mbokk mooy moom ci taalibe bi loolu Seydina Sulaymaan keroog euh, buuru Saba keroog Balqis ni nga xam ne loolu la xëccee trône bi indi ko te mooy nekkul da koo yëkkati fële indi ko fii da koo jële fële ñàkk koo nekkal fële def ko mu nekk fii ci loo xam ne dafa xef a këpp gis ko te moom mu nekk nga foog ne loolu dafa jaaxal Seydina Sulaymaan jaaxalu ko mukk loolu lépp xam ne ne borom bi moo ko defal moo tax dinañ gis ba mu ko defee moom ba mu xëpp xëfee xëpp gis mbir mi taalibeem bi indi ko lan la wax moom Seydina Sulaymaan loolu gis nga ci taalibeem yi kese borom bi defal na ko lool na ko doon yonent bu la nga xam ne day nekk mu'jiza ci moom yonent suñu borom da koy defal waliyu da koy defal li nga xam ne muy karaamatul waliyi moom la sëñ bi na ko junj mu ngi koy junj ci masaalikul jinaan li nga xam ne daa nekk kara mooy mu'jiza ci yonent man naa nekk day nekk li nga xam ne mooy karaama ngir ki nga xam ne paraloo borom bi tabaaraka wa taala suñu borom ne kon ci laayab di nga xam ne mooy ñeent fukkool bi mu ne wa inna lahu te moom nag ñeel na ko moom Seydina Sulaymaan mi indana fi ñun borom bi tabaaraka wa taala la zulfa ak jege bërëb jege lañ am ñoom bokk na ci ñi jege ci sama bopp wa husna ma abta adna am comme la mu xam nga lu mel nii la waxoon baayam gisoon nañ ko fan yële wa husna ak rafetaayu ma abin ak li nga xam ne mooy ak dellu de mooy yawmal qiyaam ak ci ñun fii bu delloo ci ñun it mooy lu rafet kese la fi am moom sayyidina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam léegi nettali baa gii ci jotaay bii di ñëw dinañ ñëwaat ci laaya yii ñëw ci yi nga xam ne moom gis nga liñ doon wax ci fan yële bi ñuy wax dinaa Daawud ci yi nga xam ne nettali yu fooyoo yu ñuy wax te nga xam ne keroog bu ñu gisoon nañ ko biñ naan ay moom ndaw ndaw mu gisoon daal di koy yéem mu daal di wax militaire ba demal da xare ji di ko yóbbu am faatu après mu takk ndaw sa yooyu nga xam ne baatil la neen la caaxaat la wax la xam ne du dëgg meloon nag moo amaat ci lii moo tax Saad suuratu Saad wallahi mooy Saad de boo fi ñëwee fii ci Saad ngay dugg ngir mën a dajjat yi nga xamante ne nii wax yooyu nga xam ne dara amu ci dinañ ci ñëw te pare bu ñu de xam nga la doon wax naan la kësatu Maarut euh, Haarut ak Maarut waaye loolu sax dafa sori mooy fii ci saar bi ñu ne fii nii lii nii ñu gis nii ba pare nii am na fi ay wax yoo xam ne yu